qaala in tasxaruu minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak juróom-ñett mu ne kon seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam wa yasna'ul fulka mu commencé nag di liggéey ci ndigalu bi tabaaraka wa taala la nga xam ne mooy gaal ga wa kullama marra saa bu ko rombee nag alayhi ci moom mala'un ca mbooloo ma ca kilifa ya nga xamante ne ñoo yoroon ndomboy tànki dëkk ba min qawmihi ta bokk ca ay ñoñam te nekkoon ñi jiite woon kéefér gaag bañal ko <coughs> saxiru min ñu koy saboote daal moo tax leen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne ñenn ñi niñ ko doon sabootee dañ ko romb nag muy tabax gaal ñu ne ko waay waay waay nuux waay ndeysaan nuux waay waay léegi waay woote gi daa nubuwa gi waay waay wooteem gi muy woote waay daa doxut léegi nag mu soppi ko nekk far change métier waay léegi moom menuisier la kar kuy liggéey ci bant la ñenn ñi <coughs> ñu ne niñ ko doon sabootee mooy dañ koo fekk muy defar gaal gi foo xamante ne nii foofu amul ndox amul dara du ab déeg du dara du du géej du dara ñu ne ko aa waay waay nuux daal yow daal yow daal yaa doy waar yow ñëw ba ci àll fii nga xam ne ndànd fooy fooy gi suuf su bari si gannuus gu bari gii nga naan danga fiy defar gaal gaal ay waay waay nuux daal waay nuux yow mii daal jaaxar ni ma daal léegi ak yu mel noonu daal di ko saboote nag qaala Seydina Nuux nag bu buñ ko doon saboote mu naan leen in tasxaru minna moom ak ña ko jàppale woon te gëmoon ko di ko jàppale ci liggéey bi ñu ne leen di tontu gaay ne leen in tasxaru minna bu ngeen ñu sabootee de nii ngeen ñuy saboote na ngeen xam ne fa naa ñun nasxaru minkum bés a ngi ñëw ci kanam inshaa Allahu taala ñun ñoo leen di ñaawal di leen reetaan de di leen sabote minkum ci yéen kama tasxarun comme nii ngeen ñuy reetaane di ñu sabote loolu mooy rek fal yawma alladina amanu min alkuffaari yadhakuun ca suuratul mutaffifiin mooy kon aljazaa'u min jinsil amal mooy nit ki daal moom moom li nga def rek mooy lu askananteeg loolu le lañ lay fay xam nga foofu suñu borom dane gaay bu ñu leen dugalee safara di leen dugal nag jullit ñi ñu leen di wan nag seen gaay leen doon saboote ci kaw suuf daal di yéeféer yi nañuy nekk biir ci safara nga xam ne buñ ubbee xaw leen a mel ni ku leen ubbil buntu yi wala ñuy leen di yaakaarloo daal ka mën ngeen génn bu ñëwee ba jege rek ñu fëlaat bunt yi tël seen kaw ñu rajaxoowaat daal di xalakowaat ci biir safara yi jullit di leen reene waaw kayfal yawma tey alladina amanu gaay nga xamante ne nii ñoo gëmoon seen borom tabaraka wa taala minal kuffaari ci yéefér yi de yadhakuuna ñoom la ñuy ree comme leen doon reewe na ko noonu la soo pare nag ñoom ñu naan leen kon dinañ leen reetaande saboote leen comme ni ngeen ñuy sabootee nii fa bu a taalamuuna xam man a yatiihi lay dikkal adaabun mbugal moo xamante ne nii yuxziihi moo koy gàcceel wa yaxilla alayhi mu daal di rot ci kawam dal ci kawam wàcc ci kawam adaabun mbugal moo xamante ne nii muqiim buy sax la ci kawam de bu ko dalee de xatta suñu borom nag ne Seydina Nuux ak ña koy jàppale noonu lañ ne woon ca gaal ga ba tabax ko nag ba ni nga xam ne ci la pare nag xatta ida jaa amruna ba ni nga xamante nag ca la nag suñu mbir nag di dikk mooy nag bés ba ñu ne woon nag ca lañ leen di alag jot nag jeex na waa kër Seydina noox tey la ñuy jeex ña ci weddi woon tey la ñuy jeex ci kaw suuf alayhi salaatu wassalaam wa faarat tannuuru xam nga lii gisoon nañ ko mooy ne lii nii màndargala boo xamante ne nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne boroom bi tabaaraka wa taala moo ko joxoon Seydina Nuux comme màndarga ne ko boo gisee daal wa faara tannuuru nga gis pour ba nga xamante ne nii moom la ñuy lakke mburu commencé ndox mu bari commencé faa génn rek yow moom na nga xam ne mooy la ma doon dig muy mbugal moom nga xam ne moom laa doon dig ñii di la weddi mooy ne agsi na de léegi nag loolu la am ñu ne wa faarat tannuuru te lii gisoon nañ ko ci suuratul mu'minuun comme bi nga xamante ne foofu la borom bi doon wax di woon wax lii rek fa awhaynaa ilayhi an isna'il fulka bi wax wa wahyinaa fa idaa jaa amrunaa wa faarat tannuuru fasluk fiihaa min kullin zawjayn ithnayn kon loolu kon nag affaire baa ngi noonu la de léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala kon mu ne kon wa fa kon am ñu ne wa tan nuur mooy daal bu ndox mi génnee noonu jóg ci li nga xamante ne nii mooy ci suuf si nga gis suuf si commencé ndox mi di ball di jëg fu ne ndox mi di génn di bari loolu mooy loolu mooy màndarga ma ma leen mbugal ma ma leen waxoon kon nga gis ndox ma génn di fuur di génn fa nga xam ne lakkukaayu mburu ba commencé génn ndox mu bari wal nag woo ba nag ba mu xewee nag ba màndarga woom ñëwee xul naa ñun borom bi tabaaraka wa laa ñu wax wax kan seeni naa wax ne ko ihmal ne ko ihmil fiha ne ko yanal ci biir gaal gi mooy jëlal transporter dugal ci biir gaal gi min kulli zaw min kulli zawjayn mooy ne nga jël ñaar yu ne paire bu ne nanga ci jël deux yoo xamante ne nii ji yi dund ci kaw suuf bu ci nekk jëlal góor ak jigéen dugal ci biir ree wa ahlaka waaye jëlaaleel li nga xamante ne nii mooy sa ñoñ sa waa ñoñ ñi nga xam ne ñoo la gëm ñoom itam nañu nekk ci li nga xamante ne nii mooy biir gaal gi de kon nag mu ngi noonu illaa man sabaqa alayhi alqawl ba mu des nag ñi nga xamante ne moom jiitu woon na sama kàddu gu jiitu kene ñoom moom moom dama leen di mbugal ndax gëmuñu woon tus ñooñu moom du ñu dugg ci biir gaal gi de ñoom moom moom borom bi dogaloon na ne dañuy dogal ta mooy ñu ko weddi woon waman a dogaloon na ne ni leen bugal waman aman sa ñoñ mooy sa biir ñoñ ba mu des ñi nga xam ne moom moom doxal na ci kaddu gi jiitu woon na këni ñoom moom gëmuñ comme soxnaam sa muy jabaram jamoom Seydina Nuh alayhi salaatu wassalaam waaye waman aman jëlalit képp koo xamante ne nii gëm na borom bi tabaaraka wa taala wa maa amana maahu illaa qalil suñu boroom nag ne gis nga nañ doon barek la mu doon yàgg fa seen biir wa maa amana te gëmul maahu ànd ak moom de illaa qalil lu dul lu néew a néew a néew loo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ñii ñam nombre bii la ñaan lii lañ woon ñii ne lii waaye daal wallahu ta'ala alam suñu boroom nag ne ko wa qaala arkabu fiha nee leen wax nag wa qaala yow nuux salaam irkabu fiha wax irkabu fiha wax leen mooy nit ña bu ñuy yéeg ak la ngay dugal ñëpp ñuy dugg bàyyi ma yéeg xar yeeg nag yeeg ba yeeg gaynde yeeg ñoomin kañaak ñoomin bukkeeg gaayoo yelee boo leen di dugal fa ñoom daal waqaala deel wax yow irkabu dee leen wax yéeg leen dugg leen ci gaal gi fiihaa ci biir gaal gi bismillahi ci tur suñu borom tabaaraka wa taala majriha moom de ci tur borom bi la gaal gi di daw moom mooy ki nga xam ne moo koy dawal te ci turam lay jaar di daw de wa mursaha waaye bu demee ba fa wa fa war a teer loolu yi ci turu borom di tabaaraka wa taala lay teere inna rabbi dëgg-dëgg sama borom man Nuux alayhi salaatu wassalaam la gafuurun wat naa ne aji jéggalaa kon la rahiimun aji yërëmaa kon la de kon nag moo tax lii ñaan bu baax la pour nit ki nga xam ne day war ci li nga xam ne war waay ak yooyu muy bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim te lii day wane ne kon mooy loolu nit kiy tàmbali rek na ko tàmbalee bismillah muy bismillah di turu borom bi wa taala suñu borom nag ne wa hiya ta gaal ga nag tajri mu ngay daw ba mu dugalee ñépp ca di him di daw ak ñoom fii mawjin ci ay duus ay vague yoo xamante ne yu mag a ka makkal jibaal yi mel ni ay montagnes yi de wanaada nuuhun ibna seydinaa nuuh alayhi salaam seetlu ne am na ci doomam yi koo xam ne kat yéewul ci gaal gi mu seen ko fële mu woo ko muy doom ja ne ko wa kaana fi manzil moom nag mu ngi ne woon ci foo xam ne dafa isolé wu dal foo xam ne dafa beru woon fële ci ci sori gaal gi xaw ko beru nekk fële moom am ñu ne tamit wi manzilin an diini na ko noonu noonu la soree woon diine seydinaa nuuh ji tamit daal nuux nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne moom dafa foogoon ne moom jullit la ndax moom war su la wane ne baayam di gumul ndekete yoo am naafiq la woon mooy dañ gëwoon gëmul woon ne da doon wane ne gëm la léegi nag bi gaal gi paree muy dugal ñëpp ndekete yoo moom duggul Seydina Nuux alayhi salaam bi ñëpp duggee nag mu xool gis doom ñu fale te deru gaal gi mu naan ko moloom lay wax nii nag mu naan ko yaa bu na yee yow sama doom irkam maana gaawal waaye te nga ñëw war ak ñun yéegal ak ñun ci gaal gi walla takun tabul bokk maal kaafiriina bul bokk nekk ci biti ànd ak nga xam ne ñoo weddi seen borom tabaaraka wa taala qaala doom ji ko nag sa aami ilaa jabali man de dinaa dem daal daal di dem la daw laqu ilaa jabalin ci montagne boo xamante ne nii bii nii rek yansimu nii boo xam ne moo may aar minal maay ndox mu bari nii di wàcc xam nga suñu borom dane woon asamaan si génneel wàccal sa ndox suuf si gée ballal sa ndox léegi nag ñaari ndox ya daje. kon nag mu ne man daal dinaa yéeg ci montagne boo xam ne daw fa moo may ndox mi qaala Seydina salaam ne ko laa asima al yawma min amrillah ko tey amul dara loo xam ne moo mën a muccal amul kenn ko mën a muccal tay bés bi min amrillah ci mbëgalu borom bi tabaaraka wa taala illaa man rahim kenn kenn du ci rëcc te kenn du mucc lu dul koo xamante ne nii moom la yërëm de te ñi mu yërëm mooy ñan mooy ñi nga xamante ne ñoo dugg ci gaal gi te gëm Seydina Nuux nii alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi may wax loolu rek bi ñuy wax loolu ñoom ñaar waxaala baynahuma al mawj benn duus daal di ñëw benn vague daal di ñëw dox seen diggante kay fa kaana min al doom ja bokk ñi ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo lab waqiila suñu borom ne nee nañu ne yaa ardu ma maa ak mooy mooy daal di nag mooy wannal naanal sa ndox mi mooy ginnaaw ba ba mbir yépp fépp ndox mi wër ko nag ba lépp jeex mu ne na léegi nag suuf si yow wannal sa ndox waya samaaw tew asamaan si iqla yi mooy arrêteel taw bi nga xamante ne ni moom ngay wàccee kon arrêté ko dee waxiidal maa ndox mi commencé nag di wàññeeku wa qudiyal amru suñu borom dogal na daal di atte mbir yi wastawat alal juudi yi gaal ga daal di koste fa nga xam ne mooy